amoon ci juróom-ñeenteelu at mi ci gàddaayu aleyhi salaatu wassalaam doon gis ci njàngat yooyu li nga xam ne moom la al imaam ibnul qayyimi raxmatullaahi aleyhi daldi wax ci zaadul macaad mu ne la fait que Seydina Ka'b ibn Malik radiyallahu anhu daal di laaj est ce que am nañu nekk ak moom ci mettit bi ci nattu bi en tout cas ñu wax ko moom wax dëgg wax alayhi salaatu wassalaam li nga xam ne dëgg-dëgg moo xew ñu ne ko waaw am na ñaari nit ñu def ni yow muy Muraara ibn Rabi' ak ak Hilaal ibn Umayya mun nañu tuddal ma ñaari nit ñoo xam ne qad shahida badran lii fihima uswa ñu tuddal ma ñaari nit ñoo xam ne fekk nañu badar doy nañu ma misaal ñoom modèle lañ ci man doy nañ ma modèle ginnaaw bi nga xam ne la ma samay ñoñ waxa waxa wax ba may nara delluwaat ci yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ngir weddi sama bopp mu ne loolu noonu nga xam ne xam nekk ci nattu wala ciy mettit yëg ne am na ñeneen ñu ci ñuy vivre la même chose dina tax nga gën a muñ li nga xam ne moom nga nekk waaye gisoon nañu tamit ne fi nga xam ne ci la doon wax ne wax ji aleyhi salaatu wasalaam tere ñu wax ak ñett ñi te terewu ko ñeneen ñi ci des ci naafiq yi doon uti ngànt loolu pour yar leen la woon ci bàkkaar bi ñu def waaye tamit ah di wane ne ñoom ñoo ci wax dëgg waaw mbir mi metti lool ci ñoom ndax mbir yi noonu la ñi nekk ci bàkkaar yu tar te buur yàlla faalewu leen ñu rot ci moom da leen di bërgël bàyyi leen ñuy def rek saa bu ñu defee bàkkaar rek mel ni seen mbir day gën a baax seen wërsëg di gën a yokk seeni affaire di gën a dox ñu foog ne ñoom loolu mooy li mooy wane ne ñoom li ñu nekk dafa baax alors que xamuñ ne lool mooy aynul ihaana mooy dëgg-dëgg toroxal gi mu leen toroxal wàcce gi mu leen wàcce waaw contrairement ak ki gëm mooy buur yàlla bu soppee jaam bu defee benn erreur rek da koy indiwaat waaw da koy teg ci saa sa conséquence u jëf jëmu jëf ca baaxul nga xam ne moom yu metti yi ko waroon a dal alaaxira da koo jiital fii àddina mu daal di koy dal fii àddina ba yowmal qiyaam bu ñëwee day set wecc ki bàkkaar du am dara luñ ko fay toppe alors que yéeféer bi nag dañ koy bamoom muy nuura ko xuus rek ci bon yim ne foog ne mooy defari mbiram suñu waroom di ko bàyyi rek muy dem ak xuus ak a dem ba ni muy àggee yowmal qiyaam nag mu mbugal ko mbugal mu tar sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun wa umli lahum inna kaydi matin sama boroom boroom bi subhaanahu wa taala nee na dama leen di jay rek bàyyi leen fi rek ñuy defuk caay-caay seen affaire di gën a baax rek ba foo xam ne duñu ko xam duñu yëg duñu xam li xew bu ma leen jàppee nag dinañ xam ne waay waay samam njàpp moo dëgër inna kay di samam pexe bi may teg ba jàpp kàccoor yi moo moo dëgër foofu lañu yemoon ci jotaay bi weesu mu ne wa fiihi muñ continuer ba léegi ci Zaadul Ma'aad ca imaam Ibn al-Qayyim waaw waxoon nañ la fii da ci wax lu bari ah daf ci wax lu bari mu ne wa fiihi dalilun aydan ala hijraanil imaami wal aalimi moom al imaam ibn al qayyim mu ne wa fiihi bokk na liñ ciy jànge dalilun tegtal ala hijraanil imaami que gàddaay goo xam ne imaam bi mooy ci jiite wal aalimi ak boroom xam-xam bi wal muta'i ak ki ñuy topp liman fa'ala ma yastawjibu al atam ki nga xam ne ci taalibe yi wala ci administré yi dafa def loo xam ne nag jar na ñu daal di doxalee noonu mooy daal di koy mettre en quarantaine waaw waaw daal di koy ber ci mbooloo mi bu ñëwatee di wax kenn du ko faale waaw ndax daa def lu waral ñu daal di koy yedd waaw wa yakunu mu nekk hijraanuhu dawaa an lahu bu mais à condition que loolu mu xam ne lii day jariñ waaw këne lii dina faj li nga xam ne moom la def te waru ko woon a def wala forfait bu mag bi mu def ñu def ko lool ngir dootu ci jaar ngir mu nekk loo xam ne day faj ah bi haythu la yad'ufu an husul ash-shifa'i bihi duñu ko teg gàddaay goo xam ne gàddaay ko gàddaay gu tal gu gu gu sori goo xam ne te yàgg goo xam ne moom dangay dem ba la nga bëggoon mu fajoo ci sax da ko dul mu jotee faj mooy mu dem ba moom léegi day faible ci accéder ci li nga xam ne mooy ëpp wér mooy manatu la mu loolu ndax li ngay def mooy mooy dose bi voilà fii affaire u dosage lay wax wala yazidu te du ci yokk nag fil kimmiyati ci quantité bi ak koy kayfi alayhi ak naka lañuy defe hijra googu ci waajoo jële fa yuhlikahu ba ba ba mu far nag daal di koy alak benn yoon far hijra gi alak ko mooy gina def mu gën a nuur ci bàkkaar yi newoon ndax kat idil muraadu ndax nag li ñu soxla fii liy namm nammeefi li ñu namm fii ta'dibuhu mooy yar ki def loolu laa itlaafuhu du alak ko déedéet alak ko tax njooju te lii nii lu am solo la du yow ah, man en tant que lambda en tant que benn un citoyen parmi les citoyens musulman musulman un citoyen musulman parmi les citoyens musulmans man maay ñëw di hijra ay kenn ay nit déedéet déggoo liñ la wax wa fiihi dalilun aydan ala hijraanil imaami wal aalimi wal mutaa'i liman fa'ala ma yastawjibul ataba voilà mooy mbir mi du yëfu ku ne ah. li ngay gis ñenn ñi hein toog naan waaye dañ ko hijra voilà parce que loolu mina sunnati voilà ci sunna la dafa def loo xam ne temps yi dañ koo hijra waaw dañu ko tëbal temps yi nee nañ ko dañ ko dootuñ ko faale booleetuñ ko ci suñuy mbir waaw léegi kii nañ ko fële ah loolu du yëfu ku nekk ah du kullu man dabba ku ku ku ku tëb rek ne ay wa nañ leen hijra diw ut seen groupe ngeen ànd ku ci def erreur rek ngeen ne hijra ngeen waaw parce que sawaay léegi ay kos lay sol waaw sol kos kañ la xaraam sax sol kos kañ la xaraam bañ ciy hijra nit ba waa ji bu leen rombee di leen nuyu duñ ko faale en tout cas jamono yi muy sol costume yi wala ñi nga xam ne solul xamis ngeen ñëw daal dina hijra ngeen ko quoi bu leen rombee nuyu leen ngeen mel ni faalewu ngeen koy bañ a faale loolu sunna la loolu kay du sunna loolu kay neel sa bakkan ngay seen groupe boobu seen bakkan ngeen di topp rek waaw waaye loolu du daraay sunna moom waaw ku sol kap mu sol kap ngeen ne ko dootu ngeen ko bu leen nuyoo te dootu ngeen ko faale hijra ngeen ko sawkat dafa xalaat hein am wolof yi di seenum xel dafa neex rek ñu naan iblis xaw ma wax jooj kan moo ko njëkk a wax kap dafa xaraama sol ana fan ngeen ko teg parce que iblis keroog ba ko ba ko yonent ba ko ba ko suñu boroom dàqee àjjana kap la soloon di wëliis yaa subhaanallah mais gars yi fu ñu jële lool ak kap bi koo defar kap kañ la xew kap kap xam ngeen kap kam yi rappeuru américain yi sol hein kap yooyu ñuy wengal ka fu nekk ñu def ko léeg-léeg ñu sol ko mu jub li ëpp dañ koy wengal yow nga bëgg parce que neexul rek jàpp ngeen ne affaire woyu la ngeen bëgg koo tere xamu ngeen lu ngeen def ngeen ne kap kap dafa xaram lu tax parce que Iblis bañ koy dàq àjjana moom la soloon di waliis mais kan moo riwaaya loolu kan moo soloo loolu ci kan lañ ko jële kan moo nettali euh, nettali boobu nii nit ñi daa may dëgëru fit am na dëgëru fit am na parce que quand même yenn yi bala nga koo wax war ngaa seetaat sa bopp quand même mu tegu fenn xanaa hein mais di wax loo xamante ne nii tegoo ko fenn laa qaa'ila lahu mais amul benn soubassement amul dara lu ko téye kap ba ku ko defar waaw ndax bu dee kap la sol àjjana la ko jële waaw eh, yooyu yooyu yooyu yooyu man yooyu yooyu wax la yow kay bu la kap neexul neel kap neexuma rek waaw te nag taxaw fi ba xaraamal kap moom laay loolu laa lay laaj nag fan ngay jële dalil buy xaraamal kap xanaa nga naan ay niru niru la ko faar yi te loolu loolu noonu ça dépend li ngay wax loolu loolu darul loolu fen kenn niru niru fekk ko vrai gars yi ay ay dañuy niru nag seen seen idole yi nee nañ seen waykat yeeg rappeurs yi waaw ci côté boobu man nga wax mais loolu rek manoo ci taxaw naan bon yooyu yooyu jara seetaan la ko wax faut bien nit ki di seet yi nga xam ne moom lay avancer il faut nit ki di xool li muy wax ah. kon nag mooy affaire bi manu ngeen a toog gars yi ni ñuy def mooy de ñu ne hijra nag ñoom diw loolu nag ñi muy ëpp ñu muy dal mooy ñi jéem a njëkk ñiy teel a góorgóorlu ci diine ñi nekk en général ci mouvement ibaadu yeeg yooyu bu ñuy dóora kii dañuy dégg xadiis yu mel nii rek ay wa tëb rek ay wa kon waa ahlul bid'a ñooñ nañ leen nañ leen hijra ñu gis gaay du ñu nuyu kenn ku leen nuyu duñ la faale boolewuñ la sax ci existence bi alors que affaire bi du demee noonu de déedéet déggoo dalil ala hijraanil imaami wal aalimi wal mutaa ñii ñoo koy def te mbir mi defuñu ko ngir mere diw walla non c'est juste pour xool est-ce que mooy bu ñu xamee ne loolu mën na koo faj waaw koo xam ne génn na ci mbooloo mi def na loo xam ne lu noonu def na bàkkaar yu rëy gaa yépp coupeeg moom bu ko defee mu mën a yëg ne ak tumurankeem ci dëkk bi daal di delluwaat ñëwaat ci yoon wu njub bi looloo tax ñu koy def mais du ñëw rek def ngir def noonu daa non kon loolu la mooy ñooñoo ko man il faut mu nekk loo xam ne dañ koy calibrer ah du nekk loo xam ne mooy dañ ko koy teg hein mooy dose boo xam ne matul waa ji lool du ko mata du ko mën a faj waaye du nekk lu ëpp lu ëpp ba moom mu ciy alko voilà parce que mooy du ngeen ko nag def hijra bu tar boo xam ne dafay mujj ne waaye may tant mais tant pis mais ma uti ñeneen mais gaa yaa ngi fi ànd ak bandi yeeg wuyu yi nag ñu nekk rek di toj dëkk bi xam nga ne kon yéen seen hijra googu mooy contre mooy seen hijra googu li mu indi baaxul seen hijra googu la mu doon la ngeen foogoon ne moom lay def defu ko ah voilà mooy yépp affaire dosage la kon du ko tëb mooy ñëw di hijrawaate il faut mu nekk al muta'u al imaamu wal aalimu boroom xam-xam bi bu gisee ne taalibe sàngam def na loo xam ne loolu rek a koy faj loolu rek a koy faj te loolu rek a ko mën di wa indiwaat noonu lay def bu gisee ne taalibe bi noonu hijra ko moo moo koy faj ah radiyallahu almaliku an ah mooy li mu ne gaa yi dañ maa hijra hijra ba ma ñëw daal ba suuf si mel ni nekkatul sama suuf si ma xamoon du Medina léegi waaw mel ni fama hiya billati arif arif nekkul suuf sama xamoon mu ne hada tanakkuru yajiduhu alxaaifu walxasinu walmahmum mu ne nag gis nga lii ko dal mooy sentiment bi dema dema dema dema dem ba mais nekk ci xat-xat ba naan kay fii moom masuma fee xam xanaa du fa ma xamoon nekkul dëkk ba ma miinoon waaw dëkk ba ma xamoon waay waay xanaa dootul dëkk bi mu ne loolu dina yëg lii yajiduhu dina ko trouver alxaaifu waa ji nga xamante ni dafa ragal waaw wal xasiinu ak ki nga xam dafa nekk ci njàqare wal mahmuumu ak ki nga xam ne dafa nekk dafa anxieux waaw dafa anxieux mooy moom vraiment ay chagrin moo ko jàppa ci ba daanaka talatul leneen ñoo ub bopp bi waaw xam nga nit euh, xaaral fil ardi nañ continuer d'abord dina ko yëg fil ardi ci suuf si wa fi shajari day dem ba yëg ni mais danaan mais suuf si nekkul suuf sama xamoon garab yii du garab yi ma xamoon même suuf si day mel ni suuf si réaction boobu la moom day mel ni lu yëg ne suuf si réaction bi nit ñi am ak moom la am mooy comme si suuf si da koy rejeter comme si même garab yi dañ koy rejeter comme si ah wan nabaataati hatta yajidahu fi man laa ya'lamu haaluhu min an-naas même day jàpp ne mais même gàncax yi ah, noonu lañ mujj mel ak moom ah. day mel ni étranger léegi mel ni ñoom it noonu la ñuy réagir en face moom en face de moom même sax day mel ni day dem ba mel ni loolu mooy état boobu mu nekke euh, euh, euh, kii boobu yëg-yëg boobu mu am sentiment boobu mu am day dem ba di ko yëg ci ñi nga xamante ne xamuleen sax ci nit ñi waaw xamul ñooy ñan mooy étranger ñi nga xam ne même ñoom bu leen gisee nii ak buy doxlante ñoom day mel ni gars yi tamit dañoo nekk de concert ak ñi nga xam ne ñoo ko xam dëgg-dëgg ba daal di koy hijra mooy ñu nekk ci xat-xat xam nga lii muy wax nii euh, mu ne gis nga façon bii nii nga dem ba mel ni étranger ci sa ci sa ci sa réew dem ba xàmmee tootoo sa bopp mais xàmmee tootoo réew mi nga naan mais xanaa kay du fii laa ma sa dëkk parce que lan mu ne loolu yëjiduwul xaayif gis nga nit bu nekkee ci problème incertitude insécurité boobu day dem ba dootul xàmmeeti ne mooy dëkk ba mu xamoon avant loolu di xew mais danaan xanaa kay du dëkk bi te loolu ñi nga xam ne ñi gën xam affaire bi mooy ñi nga xam ne dañoo nekk ci zone de guerre mooy ñi nga xam ne seenum réew dafa nekk en guerre am na ñu ma ci gisoon ci la deux benn documentaire bu doon wax ci guerru Syrie bi guerre guerru civilu Syrie bi daaw 2017 bi xawma ab envoyé spécial doon xawma lan wala muy affaire boobu journaliste ba doon def te muy guddee dafa amoon solo solo solo ba affaire bi ñuy wane mooy avant ay nit leen interroger ñoo xam ne dañ leen a jàpp 2011 bi affaire bi tàmbali torturer leen torturer leen ñuy nettali ba léegi ñuy nett léegi ñoom ñii ñii dem nañ ñii faatu nañ ah ñoom ñuy nettali seeni jaar-jaar mooy ñooñu faatu ñuy nettali ñoo xam ne ñoom ak ñoo ma doon subir loolu ba ñooñu faatu ñoom nag léegi ay réfugié lañ ci yeneen réew yi am na ndaw si doon wax naan moom en fait mais bi mu ne Syrie avant affaire bi xew xare euh, guerre civile beeg révolution arabe avant mars 2011 mais daanaka ci aljana la ne woon waaw daanaka ci aljana la ne woon mais lu mu bëggoon am nekkoon en liberté totale di jàngi di def lu ne mooy doo dem fenn di tiit waaw muy nette moom mu ne bi affaire bi commencé ba répression bi sabaatru ci seen ñoom ba ba parent wam gaa yi ñëw seen koñ comme que bokkoon nañ ci ñu doon kaas fële ca xim su xaw ma la wax ñoom bokk nañ dañu ñëwoon seen koñ yi seen quartier yi militaire u régime yi di di di traquer ñi nga xam ne ñooy les têtes des des des opposants ba ñu ñëw seen kër jàpp ay waajuram ak yooyu xaw ma lu ne nee na foog naa bàyyam ci lañ ko faat ak yooyu moom ñu jàpp ko torture ko lu nekk muy nettali yooyu nee na moom bu doon dafa mujj ba bi affaire yi mooy avant ñu koy jàpp bi répression policière beeg militaire bi gars yi di di traquer nit ñi dëkk bi nee na dafa mujjoon ba bu doon dox ci mur ci mbedd yi mur yi day mel ni du mur yi la xamoon du mel ni mbedd yi la doon jaar avant lii yëpp di xew mu ngi mel ni fleur ya ma doon ya ma doon xeeñtu mu neex lool amoon xet bu neex dafa mel ni fleur yooyu du ñoo nekk nii te pourtant changé wuñ en même yi la moom nag la imaam Ibn al-Qayyim di wax nii loolu ñun ñi nga xam ne dañoo yàgg en tout cas képp koo xam ne buur yàlla dalaa yàgg xéewal nga nekk ci sécurité nekk dëkk bu réew moo xam ne jàmm rek a fa xew yow yii man nga koo bañ mesurer exactement mais loolu kon mooy alxaayif mais yow di nga nekk ci yenn incertitude yenn euh, euh, tiitaange yoo xam ne même boo nekkee réew moo xam ne réew ma la jàmm fa am mais nga am hein nga tiit ci sa avenir tiit ci say mbir ak say axwaal léeg-léeg dina la yóbbe foofu ba ngeew mais da ngay génn ci mbedd mi di dox mel ni mel ni koo xam ne bopp bi daf new fi waaw gars yi foog ne yow mii da ngaa sànku mooy da ngaa réer léegi dof la woy woy waa ji xalaatatul waa ji kii il ne vit plus day dox nii waaye carcasse la buy dox di dem carcasse la buy dox di dem ah xool ko rek c'est un mort vivant te yaa ngi fi ah. mais da ngay nekk ci problème di ragal liy ñëw te amoo ci benn certitude xamoo yow day day phagocyté li nga mas a def yépp lépp lay màbb loolu da lay tiitloo ba tax même sa sa sa kër bu gënoon a yaatu ci dëkk bi day mujju xat loolu lay wax naan gis nga sentiment bi ressentiment bii muy wax koo xamante ni nii dafa tiit xat yajiduhul xaaif ki nga xam ne dafa nekk ci ay dafa ragal nekk ci foo xam ne dafa nekk en insécurité moo xam insécurité palpable wala boo xam ne ci ay mbiram lii nii da koy dal wal xasiinu ak waa ji nga xam ne njàqare moo ko dugg xam nga xaaif alxawf wal xasan li leen wutale mooy xaaif man li may ragal ci kanam la ne li may ragal loolu ñëwagul waaw wa étudiant boo xam ne wala élève boo xam ne dafa def bac mais dara leeru ko ndax résultat yi dina baax gis nga période d'attente yooyu balaa résultat yee feeñ ak kay long ci moom ak kay gudd ci moom waaw muy tëdd di gént di tiit kooku dafa tiit dafa ragal parce que li muy ragal mooy li nekk ci kanam mais li weesu parce que résultat yi ñëwagul mais li weesu nag moom ngay njàq mooy loo xam ne xew na ba pare manoo ci dara waaw xam nga nit dina ñàkk un être cher koo xam ne vraiment vraiment ku màgg la ci koo xam ne fi mu ko teg fi mu ko tegoon ak li mu doon compter ci dundam mu génn àddina mais waa ji mel ni léegi dundatul mel ni un mort vivant mel ni un mort vivant mooy da koy gis nii muy dund parmi les nit parmi les gens di évoluer mais xam nga ne waa ji vraiment il n'est plus là quoi loolu xam nga da nga koy seetlu loolu da nga koy seetlu ci ay nit sentiment boobu gis nga ressentiment boobu ko ñooñu di am moom lay wax nii waaw newal mahmum ak ki nga xam dafa anxieux waaw waa ju anxieux it problème yi tiim ko fu ne ndar képp ko fu ne moom itam loolu da koy yëg mooy ressentiment bii da koy am waaw waaw chagrin yi waaw mu tiit ci mu ragal ci ay mbiram xamul lu muy kii dina ko submerger de telle sorte que moom ci boppam day am ressentiment bu mel nii waaw te da koy trouver ci suuf si ci garab yi ci lu ne moom léegi lu mu gis day mel ni affaire boobu daal dootu ko nirooti dara waaw Allahu akbar mu ne wa yajiduhu aydan al mudnibu al aasi xam nga ñële defuñ bàkkaar mooy kiy ragal parce que ab guerre a fi am te moom du ci dara mooy est-ce que moom moo ko def defu ko waa ji nga xam ne day jàq parce que dafa am être cher bu ma bu mu jàq bu mu boo xam ne daf koo ma daf koo daf koo daf koo perdre daf koo perdre kooku lan la ci kooku lan la ci kooku du ci dara hein waaju anxieux bi parce que psychologiquement il est atteint moom parce que li xew ak problème yi muy jànka yi muy jànkoonteel koo xam ne ay deta ko topp hein def na lu ne ngir fay mais manu ko gaa yi créancier yi topp ko daanaka ñemeetu la génn këram te këram it manu faa des ndax jàpp na ne bu may génn sama kër dajeeg gaa yi te bu ma desee sama kër sama kër la ñuy ñëw di sone ngir ma ubbi bu ko defee muy traîner ci àddina bi koñ bu mu yaakaar ne du fa dajeeg gaa yi fa lay dem balaa ñibbi si ay deux heures du matin lay dugg biir këram te ni muy guddee dugg si noonu noonu lay gaaw a génnaat balaa fajar ndax bañ gaa yi gaa yi fekk ko fi gis nga kook li muy dund ci xat-xat hein mu ne xat-xat bu mel noonu defkatu bàkkaar bi tamit dina dina dina dina daj lu mel noonu c'est selon bàkkaar yi mu def waaw waaw ku gën a garaaw lay bàkkaar yaa koy gën a yëg sauf que gars yi xoolal lim lay wax laa ilaha illa allah mu ne da koy yëg waa ji def bàkkaar bàkkaarkat bi mooy katu yàlla bi gis nga ressentiment boobu anxiété boobu nekk ci xat-xat daanaka nit ñi ñi mu xamoon sax ñu correct ak moom day mel ni correct ak ñoom moom mu ne loolu waa ji mooy katu yàlla bi da koy ressentir hatta fi xuluqi zawji zawjati même ci ci jikkooy soxnaam sax da ko ciy ressentir day gis ne léegi soxna si manatuma koo wax lu mu dégg waaw daanaka lu ma wax mu ne ma ginuma la koo man waaw man daal dara amatuma te nag du dara ndekete yoo ay bàkkaaram kese la ah. waaw ah ay bàkkaar rek ay bàkkaaram kese la waaw mooy nekk ak moom neexatul wa waladihi ay doomam kenn déggalatu ko waaw wa xaadimihi bu amee booy bu koy liggéeyal parey naka noonu pare ah wa dabbatihi ka même oto bi muy war sax da ko ci même oto bi muy war sax da koy daal da ko ciy daal waaw mooy de mu panne te du dara ndax bàkkaaram yu bari xam nga loolu gars yi dañuy foog ne loolu waaye yow saa yi looy wax nii ma ne la lu may wax nii gis nga gis nga nit moo tax boo xamee nit koo xam ne du respecter parole am jamais yow bul ànd ak moom ci rendez boo bëggee ñëw heure loolu moom loolu moom maa la ko wax loolu maa la ko wax gis nga loolu maa la ko wax te nag maa la maa la wax lii gis nga mooy expérimentel fii ak cent ans di deux dimanche bu ma fi fekkee nga ñëw wax ma loo ci gis gis nga boo bëggee di ñëw à nga meloon noonu bëggoo mu deñ bés boo amee rendez-vous fenn ak benn waay boo xam ne moom du ñëw jamais heure bul ànd ak moom waaw parce que gis nga waajooju gis nga jikko yu mel noonu boo ko xasee am jikkoy jamais respecter sa parole day dem ba day feeñ ci affaire yi waaw waajooju gis nga même léeg-léeg da ngay gis mu bëgg a ñëw heure mais du ko man waaw waajoo xam ne ñépp xam ne day tardé moom daal bu ñëwee heure accident la duñ ne du ma sa ñëw heure mais c'est rare te en général fu mu ko bëggee du ko man waaw léeg-léeg day fàqastal lu ñëw heure mais bu jëlee décision ne day ñëw heure foo jaar dina tardé bu duggee métro day daw ba ci yàgg incident électrique ca métro bi taxaw saa yi digg bi di ralentir a ko fay di ralentir a ko fay ba ñëpp tardé alors que moom la waaw su mu ngi moo leen topp ngeen foog ne naan ay ba ay ma ne affaire bi moom la ah. gis nga parce que euh, ñun li ñu xamul mooy li nga am duñ ci bàyyi xel mooy bàkkaar conséquence yu bàkkaar moo grave ce n'est pas que métaphysique loo xam ne c'est pas palpable léegi da nga koy gis bàkkaar da lay teg ci yoo xamante ne nii conséquence yoo da ngay gis xam ne lii sama bàkkaar bee ma ko teg waaw moo tax yenn jikko yi bu ko nit amee ah lu leer laa la wax boo bëggee di ñëw heure bul ànd ak kooku koo xam ne ida tumina xaan fu ñu ko jox fu ñu ko wóoloo mu mu mu mu war wa ida waada axlafa kooku na ko moytu mu dem ba ñépp xame ko ko te loolu mooy ñun les sénégalais ah mooy ñu ëpp ci ñun noonu lañ mel liñ naan rendez-vous sénégalais kon nag mooy boo bëggee di ñëw heure moytul ma nit ñu mel noonu koo ci xam bu mel noonu fais attention di ànd ak moom boo bañee li leen dal dal leen waaw loolu lay wax nii ne gis nga bàkkaarkat bi conséquence u bàkkaar bi mu def mu teg ko ci ay ak ak ak ak sentiment de de d'insécurité hein waaye de peur ak yooyu yëpp ak tamit ñàkk am li mu bëgg ca la mu doon am taa saa su ne ba daanaka dootul reconnaître kër gam dëkkoon soxna sam dëkkoon doom yam amoon loolu lépp mu ne day dal mooykat bi waaw ba da koy trouver à travers comme que nangulul yàlla kay ah mu ñëwit soxnaam dara la ko dul nangul lu mu ko wax mu def le contraire te léeg-léeg du ko mën a fase ndax bëgg gi mu ko bëgg sa waay dof na ci te manul la def leneen comme que nanguwul buur yàlla nangulu ko mais fu mu demit kaay ah bul xaar ay jaamam di la nangul buñ la nangulee nag xamal ne ak jay la de te tamit pour yeewaat la pour indiwaat la pour wan la ne ah jaam sama xoolal man mi la bind hein xéewal la génn la ci ñàkk am di la xéewal di la digal ngay bañ te man sama jaam bii nga xam ne maa ko sàkk comme yow ni ma la sàkke yow nga koy nga koy digal muy def loolu waroon na laa yee ba sama ndigal yi nga ne ci jaam sama waaw loolu nag war na laa yee bu la yeewul nag il faut faire très attention waaw waa joo xamante ne nii doo dégg lu lu borom bi wax nga def le contraire bul xaar ñi nga administrer ñuy def li nga waxa ah. ano ah mu ne xattaa am dindaan bi xattaa booy yi muy liggéey li koy liggéeyal sax da ngay gis léeg-léeg mu ne leen bale leen fii dem ñëwaat fekk kenn du ko def waaw mu ne non seulement da koy trouver ci ñeneen yi ak même waruwaayam bi gëléem gi muy war da ngay da nga ciy gis waaw bu ñëwee di ko dàq gëléem gi bañ mbëgg dem fenn mu dem ba ci yoon wi ne dootul dem waaw mooy oto bu paan rek. waaw ca digg mande ca mëgg taliba waaw mu ne waja jiduhu fi nafsihi aydan mais waxuma la dara mais waa ji day dem ba trouver ko ci boppam moom ci boppam boppam da koy da koy day mujj étrange ci moom même moom ci boppam boppam mooy dem ba étrange ci moom mel ni ci koor bu bees la ne waaw fa tatanakkaru lahu nafsuhu hatta ma ka annahu mu dem ba xàmmeewatul boppam naan mais man war naa mën war naa jóg sama bopp ah nii man man nii man nii man man niñ ma xame woon man niñ ma liñ ma xame woon li wëg lii mais léegi c'est comme si je ne suis plus moi-même ah mu ngi mel ni je ne suis plus moi-même mel ni dootul ma loolu la loolu lay wax ni ni si day dal nit ka mu mujj mel ni doonul woon moom ka ka hatta fa tatanakkaru lahu nafsuhu ha dañuy mujj mel ni du ñoom la xamoon du ñii laa xamoon de hmm. mu ne nag gis nga mbir mii nii ma la décriral boobu ba léegi mu ne wa hada sirrun min allahi la yaxfa illa an ala man huwa mayitul qalb mu ne lii nag secret bu rëy la bu borom bi subhaanahu wa taala boo xam ne nëbbuwul du nëbb lu dul ci ki nga xam ne xolam dafa dee ku xolam dee rek la yii di nëbb mooy di nga gis nit ñoo xam ne lii lañuy dund dara mooy bu nee ci problème mooy mais bopp bi ëlëmu na waaw parce que il n'est pas fort psychologiquement te psychologiquement pour nga fort psychologiquement il faut nga ragal sa borom waaw parce que boo ragalee sa borom yow du mbir yi du yow yaay ragal mbir yi mais mbir yi ñoo rey ragal waaw yaxafka min xawfika hoo kullu ahad waaw yaxafka dina la ragal min xawfika hoo ci ragal di nga ragal sa borom subhaanahu wa taala kullu ahad képp kenn loolu la borom masaalik di wax radiyallahu anhu yaxafka dina la tiit xof la ragal la min xawfika hoo boo ragalee sa borom kullu ahad lépp lenn da lay ragal kon kooku mënu la dugg fii moo tax mbir mi mbir mi lenn la mooy xam nga lu mel noonu moo tax nit ku ku ku am ngëm yàlla mat problème yi ñu la fi wax nii yépp ne bu dalee nit day tax dootul xàmmeeti dara moom loolu du ko dal ah. loolu du ko dal dund gi day metti lool mais xolam di rester mutma'innan bil iman di dal di tooy ci ngëm yàlla bi mu gëm yàlla moom du perdre moom bu solam du perdre le nord mooy xolam du perdre xiblaam di borom bi subhaanahu wa taala malgré lu mbir yi tar tar tar tar tar waaw ku àggul foofu nag yow nag mbir yi da lay baaje nag nga nekk ci problème boo xam ne danga naan sama bopp may ma tête va exploser sama bopp bi dina toj de sama bopp bi day xar ci lay saisir réellement ak dëgg-dëgg tanakkur mooy ñàkk a nekk ñàkk a xamati wal wesh ak ak le fait mu nekk ci euh, loo xam ne euh, wéetaay mel ni ku nekk fu sauvage waaw sauvagerie ak ñàkk xam boppam ba lépp mel ni mbir yépp a changé ci moom mu ne lool selon nit ki selon ragal yàllaam selon dundu xolam ci lay saisir affaire boobu noonu waaw akbar waaw ci lay saisir ressentiment bi ndax am na ñu koy dund nii parce que daa am leen di dal ci àddina bi ñoom xaaju ñoo dellu ci yàlla waaw waaye waa ji nga xam ne nag buur yàlla da koo sopp hein moom bu yëgee lii nii day moom ci saa si day def lien bi day xam ne ah ah sama borooma may wan ne hé am na nag lu ma def te maa ngi yëg lii loolu nag mu nekk xéewal gu ma defal ba ma ko yëgee man koo faj alors que bu doon ne yëguma ko xaw ma ko daal di koy réere ah du ma du tax ma dellu de damay gën a nuur ci yu bon yi ma ne woon waaw akbar ah maa la ko wax kon gis nga nakaara boobu ah nga xam ne nit mi day dem ba mel ni dëggu la sow dëggu solewu waaw dëggu solewu mel ni étranger ci boppam dem ba étourdi ah loolu noonu mu ne nit ki wa ala xasabi xayaatil qalbi selon dund xolu nit ki yakunu lay nekk idraaku peegu hada tanakkuri mooy nekk étranger googu nga xam ne moom lay yëg ak wex sax mooy nekk foo xamante ne vraiment moom daal étranger la fa wama li jurhim bi mayitin ilaam waaye nag koo xam ne amul xol nag mooy yéeféer bi bu ko lii dalee moom du ko yëg mooy dina ko yëg nii mais du yëg signe bi mooy dina yëg moo oh, dina yëg ak mooy moom moom moom moom day kaaw moom moo tax ñenn ñu bari dañuy xaru eh bul foog parce que lenn rek mën a yóbbu nit xaru surtout koo xamante ne ci wàllu matériel gis nga ne tout est ok koo xamante ne nii année bi presque at mi boo mayul ay cent centaine de quelques milliers d'euros lay am par at am ñoo xam ne ay millions ay trois millions par at hein bu dee oto bu rafet am na ci ya gën a rafet bu dee soxna yu rafet lu ci neex lay am bu dee leneen bu dee soxna la lu ko neex lay am waaw fu mu bëgg a dem dem fa am yooyu yépp lépp disponible mu am ay ay ay jeunes yu koy toppatoo nee na ak lu ko neex fu ko neex dem ci àddina bi nga xam ne moom moom duñ ko refuser le visa fenn parce que milliardaire la wala yu mel noonu nga jekk waa ji rey boppam loolu dara du ko maanaam lu dul ne anxiété inquiétude incertitude ak tamit problème yi nga xam ne problème xol la yoo xam ne yow ci biti nii mën nga koo bañ a seetlu waaye ndekete moom mu ngi dund ci tanduur boobu ci furno boobu di jaxal xolam te xamul nan la koy faje foog na nag leen na ko mën a xaj faj mooy mu rey boppam mu daal di faatu daal di xaru waaw kooku nag mooy moom du mooy ki nga xam ne bu yëgee loolu da koy pousser da koy pousser ci yàlla delloowaat ko ci boroomam déedéet parce que ko xol bee dee wamaa li jurhin bi mayyitin ilamu wamaa bi jurhin wamaa bi jurhin waay waay waay ab ab ab ab blessé blessure hein ab blessure ab ab blessure boo ñëwee fekk néew nga ñëw di ko blessé jam ko puso lan la koy jariñ mais du ko yëg amul lu koy metti waaw mu ne wa min al ma'lumi te xam nañu anna hada tanakkura kën nekk étranger gi ci sa bopp wal wihsha ak tamit nekk mooy benn la rek mooy ki nga xam ne day dem ba daanaka dootul xamadi fan la ne mooy day étrange ci fi nga xam ne moom la ne waaw dootul xàmmeeti boppam dootul xàmmee mooy kan ay way way way mbir yi mbir yi mbir yi wëlbatiku na ci man de mu ne gis nga affaire boobu noonu ah nga xam ne mel ni ku nekk ci état sauvage ah kooku noonu ak tristesse gi muy nekk wéetaay gi muy dund solitude gi ah ah solitude lay nekk boo ko gisee foog ne gaay sawaay nga xam ne fu mu bëgg a dem dem fa ànd ak nit ñi gars yi koy dar saa su ne mais malgré loolu ci solitude wahsha ah wax wa kii ci wahsha bu metti la newe waaw mu ne gis nga wa min al ma'lumi te bokk na ci lañu xam anna hadha at-tanakkura wal wahsha kaana li ahli nifaaqi alam mu ne nag gis nga waaye waaye loolu lu ñu xam la que ne gis nga état bii ñu la wax dem ba xamatoo yow reconnaître fenn te pourtant sa dëkk bi nga mës a juddu fi nga mës a xam nga ne mur yi nga doon romb ñoom la garabu bawo baab yi ma doon romb ñoom laa romb nit ñi ma doon gis ñoom laa gis waaye kenn nirootuma ci ñoom wal wexsa ak tamit le fait que solitude gi ngay nekk ak sa bopp ndax problème yee la muur gisatoo kenn waaw nga mel ni fantôme parmi les personnes parmi les gens mu ne xam ngeen ne gis nga ñaari ñaari ressentiment yii kaanaa xam nañ ne que ne ñoom ñaar li ahli nifaaqi a'lam ci ñi way naafiq yi gis nga ressentiment bi ci ñoom la gën a màgge ah nga ne mais lan moo tax ñoom du feeñ kon ci ñoom boo leen di gis nii naafiq yi naafiq yi boo ni ñuy jubilé bu l'islam amee kii mais yoon kon ñoom nan lañ amee lool mu ne walaakin li mawti qulubihim lam yakunu yash'uruna bi mu ne waaye ñoom boo gisee ñoom yooyu duñ ko yëg sax mooy seen xol moo dee mooy lim la wax sànq wa maa li jurhin bi mayyitin ilaabu waaw ay ab ab blessure lan lay da du metti ab ku ko faatu waaw ku faatu néew bu toog boo ñëwee gajj koy dara du ko du ko du ko kii ah mu ne naafiq yi nag affaire bii ñuy wax ci borom ñi gëmul yàlla am problème boobu nga xam ne lu ñëw problème bu ndaw bu ñëwee ñu daanaka mool mën na leen pousser ci xaru ji wala ñu nga gis leen moo tax lu ndaw ngay gis dañuy seen seenu ami moo leen di bare seenu petit ami wala seen petit ami moo leen di bàyyi nga gis ndaw si mel ni ku dof léegi ci àddina bi waaw yorub xajam di taxawaalu yàlla na bu fa xaj ba faatu teg ci mu nekkub SDF di wër ci mbedd yi dootul sol presque lu baax di nekku di fanaan ci mbedd di bopp bi nekkatu fii parce que lan mooy kee ki ko bàyyi kat mu ngi dund ba léegi xaj ba faatu wala xaj bee ngi fi sax mu ànd ak moom di wër ci mbedd yi léegi mënatu la liggéey ñu licencier ko fa muy liggéey parce que nee nañ sawaay bon lii moom doxalatul suñu entreprise parce que buñ ko naree topp bon ñun suñu clients yi dañuy mer voilà elle n'est plus présentable en plus elle fait plus son boulot ñu licencier ko waaw léegi nag mu nekk SDF manque ñàkk logement am yépp léegi nan lay soulager loolu problème yi ko yi ko yi ko yi nga xam ne moo koy submerger de toutes parts nan lay def day dellu ci drogue bi waaw ci drogue beeg waaw gaa yooyu lay jël maison fota fota min xaw ma nees koy waxe gaa yooyu lay jël de crack bi ci lay ne ñoomin ñoomin kii ñoom yàmbaa gaa yooyu ci lay ne foog ne yooyu ak sàngara si jàpp ne yooyu ñoo koy soulager di ginz di dóor boppam ci miir yi di pikiiru ci li nga xam ne mooy stasi beeg yooyu parce que moom jàpp ne loolu mooy tax mu xaw a am yenn féex xaw a fàtte mu ne gis nga gaa yooyu yépp gis nga yooyu xam nga ñoon da gis ne ñii moom affaire bi da leen a touché bañ feeñ mu ne nag malgré ak jullit bi bu ko dalee tamit ci wàllu bàkkaar yu mu def ni nga xam ne noonu lay bàkkaar bu mu def man naa tax ba daanaka kenn dootu ko déggal waaw mu dem ba waaye yow affaire yi daanaka lépp dëgër bopp ci moom mu ne nag gis nga yii nii yépp ci naafiq bi la ëppee doole de maa la ko wax Allahu akbar imaam Ibnul Qayyim mu ne gis nga gaa yi c'est que c'est que c'est que imaam Ibnul Qayyim moom non kon yu mel nii moom da cee ay quoi masha Allah non masha Allah masha Allah masha Allah non da cee ay quoi moom moom moom non non buy génne yi moom da ngaa non non cay way cay way jële ah gis nga fi muy fël de ma ne xoolal ma loolu la mooy ah fi muy génne moo moo garaw ah, ah si si non fi muy génne moo doy waar xoola léegi nag kon mu ne mu ne nag xool nag nii rek la mel ah. gis nga naa féq yi ñoom li tax yii nii yépp newuñu ci mooy gars yi séega seen xol bi daa far dee seen xol daa far daa far faatu waaw yii yépp yëgatuñu ko gis nga naa fiq yi ay nekk ñëw wéet di yëg ne wéet nañu nii parce que bàkkaar yu ñu def waaye di yëg seen bopp mel ni yëgatuñ seen bopp xamatuñ seen bopp parmi leen ñoom du leen dal tout le temps ñu ngi dina nekk jubilé wu fekk l'islam a ngi am problème ak ñette ne waaw moom naa fiq moom kibaar munaafiquuna kibaar yi ci loolu la ñuy yëngu moo ndax seen xol yee dee mais yëguñu ko waaw mooy façon lii dal xol yi alxuraan di wax rek waaw fi quluubihim maradun fazaadahumullahu marada waaw qasaawatul qalbi wa inna min al qulubi ah wa inna min al xijaarati am na ci xeer yi loo xam ne ndox da ciy génne mais nee na am na xol yoo xam ne ñoo gën a comme xeer bal ashaddu qaswa ñoo gën a ñoo gën a wow xeer waaw loolu nag mooy xew xolu naafiq yi nga xam ne duñu ko yëg mu ne naka nii nag xol nii la rek gis nga bés bu ñëwee ba feebar bi ñëw ba ba noot ko washtadda mu tar alamuhu mettitam bi dunubi ci bàkkaar yi du mettit boo xam ne dañ comme mettitu luñ la jam déedéet mooy nit di nga nekk ci loo xam ne mettitu xol du sa yaram lañ laal mais da ngay am mettitu xol mooy rek boo gisee nit def lu la naqari xam nga loolu du daa ñëw mbaj dóor la wala mbéj la nga dégg mu wax la lu la naqari mooy mbeju la defu la dara mais metti gi nga yëg façon yooyu lay wax mu ne nag gis nga xol bi bu ñëwee ba feebar bi daal di koy muur ëpp ko doole washtadda mu tar alamu hoo la nga xam ne mooy mettit ba bi dunubi ndax bàkkaar ya wal ijraami ak li nga xam ne mooy bàkkaar yi muy def rek ah crime yi muy def lam yajid hadhihi al wahsha wa tan wahsha wa tanakkur day dem ba xol boobu dootu ko yëg comme xolu naafiq yi te dootu ko yëg walam yahis biha dootu ko yëg mu ne nag wa hadhihi gis nga lii nag nga àgg nag ba foo xam ne yow sa xol bi mais vraiment ray noog yépp a ci jaar kallaa bal raana ala qulubihim ma kaanu yaksibun mooy gaa yi nga xam ne dañoo dem ba seen xol yi ray na moo ci dugg mooy day dem ba comme ni weñ gi xomaage weñ gu bees taq fer bu fer bu ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom kële defar ah ñoom njàmbur esaa daal di defar saa yi feer yooyu yu baax yooyu ba gaa yi nga ciy waaj a defar kile euh, euh, nga koy waaj a fondement we nga bàyyi ko fa nag mu yàgg ba suuf si suul ko mu xomaag ba ñuul kukku mu ne xol yi am na xol yoo xam ne noonu la ñuy mel ruuy bi téeli ruuy bi laa ruuy waaw kallaa bal raana ala qulubihim ma kaanu yaksibun li ñuy jëf ndax bàkkaar yu bari mooy ñëw ba muur seen xol yi allahu akbar fan la ko leer jaarati amatul buntu waaw mu ne nag façon gis nga façon xol yooyu nag bés bu la lii dalee feebaru bàkkaar ñëw ba muur ko tarwaayu mettiwaayu bàkkaar ya crime yi waa jiy def day dem ba dootul yëgati sax lii mooy gis nga wéet googu nga xam ne seen normal nit ku nekk ci bàkkaar te normal yëg ko man mu koy delloo wat ci boroomam te tamit ñi nga xam ne ay metti te leen di dal ci àddina bi nii ñuy xaw a yëg yu mel noonu dañuy nekk ñoo xam ne dañoo désespéré wu waaw moom moom ya'isa min aafiyati hadha al marad ci wéral façon feebar bii ko dal muy feebaru xol muy xol bu dee mawtul qalbi non loolu moom boobu yal nañu yàlla musal ci feebar boobu amin mu ne wa ayal atibaa shifaa mu ne mais médecin yi muy médecin wu ruux yi ah muy boroom xam-xam yi ak nitu yàlla yi nga xam ne ñooy nàmm xolu doomu aadama bi ci lëndëm yi mu ne di ko jaare ci leeru alquran ak leeru sunna mais ñoom ci seen bopp dañuy dem ba dootuñ xam waa ji mooy dañuy dem ba ba lottu ci fajati waa ji parce que xol bee dee mais dafa lottuloo faj ko dafa lottuloo médecin yi waaw mu ne nag tiitaange tiitaange wal xawf wal hëmm mooy liñ la waxoon sànq mooy xaw boog hëmmoog xawfu mooy mooy tiitaange al hëmm mooy mooy la mais mooy mooy anxiété gis nga yooyu ñoom moom ma riiba ma riibati ñoo ànd voilà riiba euh, riiba mooy nit koo xam ne euh, mooy ñëkk ñëkku xol mooy xol bi du toog waaw nekk ci suspicion bu dul jeex waaw loolu nag xol lay dal mu ne wal amnu sécurité wa sururu ak mbégte ma al baraati min adh-dhanbi moom li mu àndal mooy denc bàkkaar waaw moo tax nit ku mel noonu day kontaan saa su ne ki denc bàkkaar te di ko moytu lu man saa bu ci tàbbee delluwaat ci boromam moom day bëgg parce que saa bu ci tàbbee day xam ne ah def naa nag lu ma warul a def borom bi indiwaat ko mu kontaan ci indiwaat bi ko borom bi di indi waaw ndax inna allah buur yàlla kat moo gën a kontaan ci jaamam bu ñëw di tuub que waa ji nga xam ne dafa doon voyage yi géléemam réer ko mu kontaan ba tëb ah réer ko mu foog ne day faatu toog ci suufu garab di xaar dee jekki rek gës géléemam mu kontaana kontaan ba juum ne ah buur yàlla ah anta abdi wa ana rabbu yaay sa man maay sa boroom yow yaay sama jaam buur yàlla moo gën a bëgg tuubug jaam gi ci waa jooju trouver daabaam googu nga xam ne foogul woon ne dina ko trouver ti wa maa fil ardi ashja'u min bari'i wa laa fil ardi axwafu min muribi mooy ab bayt la mu ne fa maa fil ardi amul ci kaw suuf suuf si ashja'u ku gën a nekk guerrier waaw ku gën a jàmbar gën a nekk guerrier min bari'i koo xam ne dafa set ci bàkkaar kenn gënu koo jàmbaar ndax jàmbaar